ana lan moo tax lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog julliwul tàkkusaan bi ba timis bi ba timis bi dugg ci bés boobu yéneen bés yi lan moo tax ba tisbaar tàkkusaan timis ba heure géej yu dooru julli mais lan moo ko waral ana lan mooy illa bi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ana lan moo tax laaj bi lii la ana lan moo tax sallallahu alayhi wa sallam keroog ghazwatul xandaq julliwul tàkkusaan ci ci xadiis boobu noonu ñu gis muy seydinaa jaabir bi nekk ci saxiix imaamul buxaari ak tamit ak tamit xadis bi nekk muttafaqun alayhi bu saydina ali ibn abi taalib asadullah al-ghalib radiyallahu anhu wa ardaa bi ne ci as-sahihayn ken julliwul li nga xam ne mooy tàkkusaan ba mu dégg yonente bi alayhi salaatu wasalaam naan shaghaluuna an salaati al-wusta salaati al-asr mala allahu qubuurahum wa quluubahum naara ci beneen riwaaya wa buyuutahum seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu wa ardaa mu dégg na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog muy wax xandaq naan ñii de tax nañu ñu nekk ci ñoom ba julli ji ba ba ñu préoccupé ñu ci julli ba tàlluñu ko yal na buur ya muy julli ju dugg doomu ji di julli asr di julli tàkkusaan kon nag mala allahu yal na buur yàlla feesal qubuurahum seen xol yi wa quluubahum ak seen seen qubuurahum seen bàmmeel yi wa quluubahum ak seen xol yi naaran safara wala fi ci beneen riwaaye buyutahum seen kër ci riwaay yiñ la waxoon ker ki yu seyna abu sa'id al imaam ibn mas'ud inda ahmad wa ghayrihi rahmatullah alay que ne affaire bi ñoom julliwuñu tisbaar tàkkusaan timis ci heure ta te gée lañ ko julli waa lan moo waral loolu loolu mooy laaj bu njëkk bi loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci illa bi ana tax-tax bi tax lan moo tax ah, am na ñoo xam ne dañu ne loolu lenn rekk lay wane day wane ne yéexe julli yéexa julli ndax xare loolu lu mën a ne la loolu rek la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañoo jàngal à travers xew-xew boobu que ne yéex a julli ndax lan ndax xare nga nekk loolu lu mën a nekk la ñoom ñu ne xam nga loolu nee na loolu la doon jàngale loolu mooy tax tax bi këne bu dee ne ci xare lañ ne pas tamit neen quel xare de mooy ñu leer la ne xare bi tar na tar goo xam ne amu ngeen possibilité ngeen julli bu boobaa man ngeen koo yéex léegi kan moo wax lool loolu la imaam Makhul wax te loolu la imaam al-Awzaa'i aalimu Shaam rahmatullah alayhi tamit loolu la wax imaam alxaafiz ibn Kasiir rahmatullah alayhi bi muy indi wax yi ci albidaaya wa nihaaya mu ne loolu mooy madhabu Makxuul wal Awzaa'i wa qad bawwaba al-Buxaari ala daalik mu ne imaam al-Buxaari tudd na ab bunt li nga xamante ne nii Euh, mooy lii nii wax ji nga xam ne moom la ñoom imaam Makxuul ak imaam al-Awzaa'i wax muy wax ju njëkk ji këne li tax yonent bi alayhi salaatu salaam julliwul boolu da doon wane ne loolu bu dee xare bi tar na pas dañu naan xare rek ñu ne jeex na mooy foo xam ne leer na ne mënu ngeen julli ndax lan ñu ngi leen yéeféer yi ñu ngi leen acculé comme ni ko gise woon këne ñoom kuffaaru Quraysh ni rawatina bi ñu reyee Amr ibn Abd Wudd al dañoo acculé songu julli ñu ay cong yoo xamante ni day def ay heure heure heure ngir venir à ci ñoom waaye lañu naroon lañu bëggoon mujjul ne buur yàlla wa radda allahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanaalu xayra wa kafallahu almu'minina buur yàlla delloo leen jéguñu dajuñu yiw leen bëggoon manuñu koo def buur yàlla fegal ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi li nga xam ne mooy mooy ay qit alqitaal wa kafallahu almu'minina buur yàlla defal leen loolu lépp moom ñoom jullit ñi léegi ginnaaw bi nga xamante ne nii kon loolu mooy wax bu njëkk bi kon ñooñu seen wax mooy ne kon de loolu mooy wax ne kon looloo taxoon ci jamono yoo xam ne yonent mi alayhi salaam da ko def ngir wan ñu yonent bi aleyhi salaatu salaam danoon jàngale lenn que ne bu xare yi taree te amuñu possibilité julli mooy man nañu ko yéexe loolu mooy wax bu njëkk bi te wax nañ la li ko wax ñi ko wax ah ñoom nag ñu teg ci beneen affaire ne liy wane ne loolu la mooy xew-xew bi ñu war a gis bu ñu paree ci euh, xare Uhud bii xare bi ci tegu nga xam ne yonent mi yi salaatu salaam da leen ne woon saxaaba yi radiyallahu bu fi kenn julli tàkkusaan bu leen ku euh, bu kenn julli li nga xamante ne mooy tàkkusaan lu dul mu jullee ko far ñu war a xare am ci saxaaba yi ñu ñu nekk divisé wu ñaari kii ñenn ñi ba tàkku ba tàkkusaan jotee ñu julli ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam jublu ci woon jubluwu ci woon ne bu ñu julli waaye li mu ci jublu woon mooy nañu gaaw ñeneen ñu ne déedéet ba ñoom bi ñuy julli tàkkusaan ñooñu sawaay ginnaaw timis lañ ko julli ñu ne loolu tamit day gën a bu dee ci jamono yooyu ndax li yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen yónni ne leen dem leen te bu kenn julli tàkkusaan wul ngeen jullee ko fañ war xare ñu ne yu mel noonu bu amee man ngaa yéex a julli bi même bu dee ne da génn waxtu bi te tàkkusaan la fii tàkkusaan la même bu dee euh, xandaq yeneen yi am na tàkkusaan am na yeneen ba pare ñu teg ci ci beneen ci seen tegtal yi ba léegi imaam alxaafiz ibn kathir di net di indi yooyu ci albidaaya wa nihaaya mu ne ñu daal di ciy tegtaloo ci beneen tegtal mooy boroom wax yi di imaam al ak imaam Makxuul naka noonu man nga ne imaam al-Buxaari yi ci la jéng jëm mu ne ñu teg ci beneen tegtal que ne looloo li taxoon ndax ñu ngi di lijjanti lan moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam yéex a julli yooyu ba seen waxtu weesu ñu daldi ciy tegtaloo ne que loolu xare bi ni tare woon ñu ne ndax ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam saxaabaam yi dundoon moom loolu xandax ñoom dañoo jëfe lu mel ndax bi nga xamante ne nii comme ni xadis bi nee ci saxiixu imaamul Buxaari bi mu def baabu as-salaatu inda munaahadati al wa liqaa'i al-aduw imaamal Buxaari yi ci buntu boobu mu def lii de buntu la boo xam ne day wax ci lan day wax ci lan inda fa munahadatil xusun bu ñuy songu bu jullit ñuy songu di ubbi denn forteresse di ko nangu ci yéeféer yi di dajeeg ñoom tamit di dajeeg ñoom foofu noonu la indi xadis boo xamante ne nii day tegtal li tax ñii ne looloo taxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam defoon loolu keroog que ne loolu bu ci situation yu mel noonu mën nga yéex a julli ñu ne keroog Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda moo ko nettali muy keroog bi nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhum ci jamonoy Seydina xilaafa Seydina Omar al Faaruq radiyallahu ta'ala anhu wa dañu dem di ubbi Tustar dëkk bu situ la Tustar ñu daldi leen assiégé assiégé dëkk boobu di Tustar l'an ci jamonoy Seydina Omar ibn al ci ginnaaw gàddaay vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu ñëwee bay songu forteresse boobu Tustar dëkk boobu ci la fajar jot waaye heure arrêté wuñ ne nañ julli ba pare dañoo continuer xare ndax c'était amoon nañ laaloon nañ fi nga xam ne mooy jekku nañ noon bi jekku boo xam ne bés bu ñu arrêté loolu occasion bopp yaakaaruñ ne dinañ ko amaat te laal nañ faiblesse su noon bi ñu continuer congu mi ba bi nga xam ne ci lañu pare bi ñuy julli jant bi génn na ñu ne voilà ñi fekk woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam keroog xandax ñooñu ci saxaaba yooyu am na ci ñoom ñu fekkee fatxu fatxu Tustar bi ñuy ubbi Tustar te keroog loolu lañ doxal kon loolu day wane ne tax tax bi illa bi li taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam julliwul woon xandax keroog tàkkusaan mooy ne li udril qitaal ndax ngàntu xare moo taxoon muy lu tara tara tara lool kon mooy benn wax bi waa jumhur balee imaam alxaafiz ibn ibn kathir rahmatullah alayhim mu ne wa qaala al axaruna min al ulama wa hum al jumhur minhum al shaafi'i hada al sanii yawm al xandaqi mansuuxun <coughs> alhamdulillah mu ne am na ñeneen ci borom xam-xam yi nag ñoom waxuñu wax bii ñoom imaam Makruur ak imaam al-Awzaa'i wax rahmatullah alayhi ñoom dañ ne te ñooñu nee na ñooñu ñooy jumhuurul la majorité des savants boroom xam-xam yi ñoom dañu mooy majorité bi mu ne bokk na ci ñoom imaam al-Shaafi'i al-Muttalibi di imaam al-Shaafi'i mooy bokk na ci waa jumhur ñooñu kënee jëf jii nii mooy yéex a julli bi loolu lañ ko nasaxal mooy bàyyi noonu comme li xewoon xandak après xandak la ko la ko sha bi bi shar'iyati salaatil xawfi ma'na dalik kënee lii nii xandak la woon mais après suñu boroom dafa nasaxal loolu këne bu julli jotatee amul dara luy tee nga julli amul manoo jël tàkkusaan ndax yow ab xare am nga nekk ci xare bi ba ni nga xamante ne ci la tàkkusaan ji di weesoo nga dugg ci timis non loolu manatu la ne xandax c'était possible waaye léegi nasaxal nañu ko man suuxal nañu ko loolu man suuxal nañu ko mu ne loolu dañ koo nasaxal ginnaaw kon waa jumhur ne dañ koo nasaxal jëf ji ginnaaw xandaq kon mooy ne yéen la taxoon d'accord nañu jumhur yéen d'accord nañu yéen imaam al-Makhul ak Awzaa'i que ne looloo taxoon waaye léegi ce n'est plus possible ndax lan lan moo ko nasaxal ñu ne ndax bi suñu boroom yoonale julli tiit ah jullit tiit mais gis nañ ko fi ba pare naka la waa jumhur mën a waxe jullit tiit am ci quatrième année bi moom moo nasaxal li nga xam ne moo xew cinquième année ma ne la bon fii nag il faut nga fàttale ko waa jumhur rahmatullah alayhim li ñu wax logique na bul fàtte ne masala moomu masala xilaafiya la bu amoon xëccoo la masala boo xam ne dafa amoon wute bu rëy est-ce que salaatul xawfi muy jullit tiit kañ lañ ko yoonal waa jumhur dañoo jàpp ne ñoom c'est après xandaq après xaybar lañ ko yoonal imaam ibn isxaaq rahmatullah yi ne ci ñeenteelu at mi moom ñoom imaam ibn hisham ak ñooñu te loolu waxoon nañ la mooy li gën a dëgër te loolu duñ ci ñëwaat nag di ci jaaraat waxoon nañ ko yaatal ko bi ñuy gis ghazwatu zatir riqa bi nga xam ne mu ngi amoon ci ñeenteelu at bi comme ni ko imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullah alayhi waxe woon te loolu ba ñu koy nootal ci lañ gise woon waxu imaam ga Cheikh Ramadan Muhammad Ramadan al-Buuti rahmatullah alayhi li mu waxoon que ne loolu mooy li gën a dëgër que ne salaatul en tout cas salaatul xawfi ak ah, ki ñeenteelu at bi la am léegi nag nga ne ma bon waa léegi tontul kon lan moo tax waa jumhuur ne lii moo nasaxal ma ne la loolu la mooy waa jumhuur dañu ne woon loolu noonu dañu dañu wute woon ak li nga xamante ne nii mooy li imaam al Buxaari ñooñu waxoon rahmatullah alayhi dañ naan la waa jumhuur ñoom dañoo logique ndax ñoom dañu ne woon te boo fàttale ko wax jooju moom la ñoom imaam al-Bukhari yi ñoom imaam al yi imaam al-Hafiz ibn Hajar imaam an-Nawawi ñooñu ñépp dañoo jàpp ne loolu mooy li gën a dëgër mais waxoon naa la insha allah loolu ginu la dëgër waxu imaam ibn Ishaq mooy li gën a dëgër que ne salaatul xawfi ci ñeenteelu at mi lañ ko yoonal mais pas après Xaybar te Xaybar ci siccim anabilaam kon moo tax waxu waxu waa jumhur bi mooy ñoom ci seen kaw li ñu jàpp ci dañ waxe lool que euh, salaatul lii nii façon julli bi ba mu génn complètement waxtoom loolu mënatul woon a nekk tey suñu boroom fi mu ko na sa xale mooy bi mu wàccee salaatul xawf ndax kenn yoonalu ko woon jamono jooju moo tax imaam al-Hafiz Kathir mu teg ci ne wa huwa ñoom euh, léegi bala ñoo ñëw ci waxu imaam al-Hafiz ibn maanaam imaam al-Hafiz ibn euh, imaam al yow mais waa jumhur euh, lan moo tax yow lan moo bi lal mais wax naa la ko nee na ñoom d'accord nañu que ni ñoo ñi njëkk wax ñoom imaam Makhul rahmatullah imaam al-Awzaa'i li ñu wax loolu la mooy ne looloo taxoon mais sauf que loolu doxatul ba léegi alors que ñële lan mooy seen différence ñiñ ni njëkk wax ñoom lan la ñu wax dañ ne affaire bi day dox ba léegi ba suñ jamono ndax saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom def nañ ko bi ñuy ubbi tos tas tos tu tustar mais bi ñuy ubbi foofu mais def nañ loolu kañ lañ julli fajar tab bi ñuy joxe aso ci biir aso bi la fa la fajar jot est ce dañoo nekk da da julli julli noonu salaatul xaw salaatul xawf wii mën nañ koo julli mais ci ay condition dafa am condition yoo xam ne salaatul xawf sax mënu koo julli lool la moo tax ñoom ñu julli woon ko après fajar même bu dee ne euh, loolu noonu dinañ ci ñëw euh, dina salaatul xawfi ndax salaatul xawfi gisoon nañ aaya bi ne woon ci suuratul nisaa wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra ila akhir al-aya mooy ne aaya boobu nekk ci suuratu nisaa di aaya 102 moo rekk la woon loolu salaatul xawf mais loolu dañ naan la loolu noonu noonu dafa am beneen aaya bu ñëw daal di koy mottali nan la ñuy jullee salaatul xawf mooy wane ne ni ñu koy jullee mais yan façon naka lañ koy jullee est-ce que damay taxaw damay toog wala damay jullee comme normal wala lan lool dafa am beneen aaya bu nekk suuratul baqara bu ñëw complété loolu te loolu dinañ ko tudd léegi. léegi dañu naan léegi mooy lii mooy waxu waa jumhuur ñoom dañ ne affaire bi amoon na. gaa xaree taxoon yonent xare yi taxoon mu yéex julli bi mais loolu amatul après. ndax lan dañ koo mansuuxal te salaatul xawfi moo ko nasaxal bi mu wàccee imaam alxaafiz ibn Kasiir nag bi mu indee loolu waxu waa jumhuur bi mu wax ne te bokk na ci ñoom imaam ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi mu ne wa haadaa e, wax jii nag wa huwa mushkil waxu waa jumhuur bii nii wax la joo xam ne bu problématique la wax la joo xam ne daal jar naa seetaat wax la joo xamante ne nii euh, ça cloche ñu ñu ne ko wàllu tax mu ne fa inna ibna isxaaqa wa jamaatan dahabu ila anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla salaatul xawfi bi Usfaan ah euh, wa qad dhakara ibnu Isxaaq wa huwa imaamun fil maghaazi qabla al-Xandaq wa kadhaalika dhaatu riqaa'i dhakarahaa qabla al-Xandaq fallaahu a'lam mu ne ndax imaam ibnu Isxaaq ak mbooloo ci boroom xam-xam yi dañu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi julli salaatul xawfi Usfaan mu ne te imaam ibnu Isxaaq moom dafa tudd na Usfaan euh, moom avant Xandaq la woon. waaye pire mooy dane zaatur riqa'i mooy xare bi ñu gisoon ba pare moom avant xandaq amoon mais kon léegi lan la xew-xew woo xam ne salaatul xaw fi amoon ñeenteelu at bi ñëw bi na saxal lu am cinquième année bi looloo la imaam alxaafis mooy li ñu wax sànq rek imaam alxaafis ibn Kasiir na loolu problème kon en loolu réglé woon nañ ko mooy ne li gën a dëgër mooy waxu ñoom imaam al al al al ibn Isaaq kënee salaatul xawfi ci ñeenteelu at bi la woon du après xaybar du loolu du après xandaq tamit mooy am na avant xandax la amoon voilà jamono jooj nag niñ ci ne waxoon nañ lan li taxoon waa jumhuur doon waxe noonu te tamit ak fii ko woon mais yooyu yépp walilahi alhamdu wal na gisoon nañ niñ ci tontoo ak tamit li nga xam ne mooy li dina dëgër insha allah mooy waxu ñoom imaam ibn Isaaq ak ñi ànd ak moom que ne salaatul xaw fi jamono ji fekkoon nañu ñu daal koy ñu daal di koy yoona léegi kon ñaareelu tax taxa ko presque moo bëlee yem léegi ñoom nag dañ ci dugalaatoon que ne nag foofu la yem après bi salaatul xaw fi wàccee ginnaaw bi léegi ba léegi ci tax tax bi ñetteel bi lan moo tax yonent ma lay saab saab yéex a julli asr ak yeneen yi ba seen waxtu weesu am ñu ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim këne loolu noonu ndax dañ da ko da fàttee taxoon dañu fàtte woon julli xare bi la nekkoon ba fàtte julli moo leen préoccupé woon bañ fàtte imaam alxaafiz ibn Kasiir ne fa huwa mushkil ne moom it comme bële rek jar na seetaat wax la joo xam ne ju problématique la ci jar naa seetaata ah. waaw jar na seetaat wax jii de ndax iz yab'udu an yaqa hada min jam'in kabir ma'a shiddati hirsihim ala al-muhaafazati ala as-salaat kayfa wa qad ruwiya annahum taraku yawma idin az-zuhra wal-asra wal-maghriba hatta sallawu al-jamii'a fi waqti al-'ashr. imaam al-Haafiz Ibn Kathir ne lii wax jii que li taxoon mooy dañ koo fàtte. wax jii sorewul ak bi weesu bi ne dañ koo nasaxal après. ba lii nii dese naa yii jar na seeta ndax ndax tax mu ne comme ni mu ko waxee ñenn ci suraaxu. saxiix imaam muslim yi mu ne ndax dafa sori lool mbooloo mu tolloon saxaaba yooyu yëpp parmi sayyidul bashar radi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu ñoom ñépp ak ni ñu baree ñu fàtte ko noonu ñu fàtte julli mu ne loolu lan la mën a nekke ak ni ñu xame seenu taru tar gi ñu taroon ci xër di sàmmoonteen di di di di di sax di def julli ci seen waxtu di ko respecté ak yooyu mu ne waa mais affaire bi mais lan sax la mën a nekke te ñoom am na benn ci bés yi nee nañu ñoom dañoo fàtte bu ne ñu dañoo fàtte jour euh, fàttee tax julliwuñ tisbaar tàkkusaan timis ba heure gee loolu lépp ñu fàtte ko loolu moom moom c'est <laughs> kon loolu mooy beneen beneen wax bi loolu mooy beneen wax bi keneen li taxoon mooy dañu koo fàtte ah, waaye li gën a dëgër nag ci lii lépp insha allah li gën a dëgër insha allah ci lii lépp mooy ne fàttewu ko woon te yonent bi aleyhi salaatu salaam dane shaghaluuna an salaatil wusta salaatil asr ñoom dañoo préoccupé comme si terme boobu day wane ne ñoom du fàtte waxuñ ne ñoom fekk dañoo fàtte dañoo fàtte waaye dane shaghaluuna mooy ñoom le fait ñu acculé ñu songuñu songu tarm yay heure yi heure looloo tax ba julliwuñ tàkkusaan loolu insha allah mooy li gën a dëgër këne li tax mooy xare bee taxoon nga ne ma ha yow nag gis nga bés boo fi nootalee lool ba pare nootal ne ghazwatu zaatul riqan fala salaatul xawfi amoon nga foog ne doo tontu ah di tontu fii mu ne léegi yow lan ngay tontu ñoom imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi wa jumhur ñoom li ñu wax nag ñu naan li ñu wax mooy ne loolu lañ la ne loolu insha allah la léegi ko gën a noot dañ naan la xoola xadiitu imaam euh, Abu Sa'id al-Khudri rahmatullah alayhi mooy moo ñuy départager mu nekk ci musnadu imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi na ko noonu imaam an-Nasa'i soloo ko ñoom ñépp di sanadin saxiix ci sanad boo xam ne bu wér la eh, imaam imaam Ahmad ibn uh, Hanbal di boroom ngir bi mu ne haddathana Yazid wa Hajjaj mu ne nettali nañu ya sama sëriñ di Yazid nettali nañu suñu sëriñ di ñaar nee nañu haddathana nettali nañu ibn Abi Dhib di ibn abi zib bu am di bokkoon ci borom xam-xamu Medina yi jamono imaamu Maalik anil Maqburi rahmatullahi alayhi mu jële ci al Maqburi moom mu jële ci kan wa imaam al Maqburi an Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri mu jële ci Seydina Abu Sa'id Abdurrahman di doomi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an Abi Sa'id an abiihi Abdurrahmaan jële ci baayam di kan di Abu Sa'iid Sa'd ibn Maalik al-Ansaari ah, Sa'd ibn Sinaan ibn Maalik al-Ansaari di Abu Sa'iid al-Xudri mu ne xoolal Seydina Abu Sa'iid li muy nettali mu ne hubisnaa yawmal xandaq tëj nañu tax hadiis bi gisoon nañ ko bokkoon nañ ci ñu mu ne dañoo tëj mooy xare bi dañoo tëj yawmal xandaqi hatta dhahaba hawiyun min al ba benn dog ci guddi gi daal jàll fekk hatta kufiina ba ni nga xam ne nag ñu ne ba bi guddi gi benn dog ci guddi gi jàllee ci la suñu yà suñu borom daal di eh, fegal li nga xam ne mooy asawu yéeféri mu ne ci la suñu borom wàcce wa dhalika qawluhu mu ne la suñu borom di wax ci aaya boobu wa radda allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanaalu khayran wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana aziza suratul ahzab aaya 25 gisoon nañu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woo Seydina Bilaal mu noddu après mu iqaam ñu julli euh, tisbaar comme ni mu ko julli ci waxtu yi ginnaaw mu iqaam noddul mu iqaam mu julli asr tàkkusaan comme ni mu ko doon jullee ginnaaw gi mu julli maghrib timis comme ni mu ko doon jullee ginnaaw gi mu waxaat ko mu iqaamaat mu julli isha di tis ko doon imaam al imaam Abu Sa'id al mu ne wa dhalika qabla an yunazzala te lii mu ngi xewoon laata ñuy wàcce lan fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaana mu ne wa in xiftum suñu borom mooy aaya bi nekk suuratul baqara muy aaya 239 suñu borom ne mooy aaya bi naan xaafidu ala salawaati wassalaati alwusta wa qumu lillahi qaanitiin fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaana fa idaa amintum fadkuru llaha kamaa allamakum maa lam takunuu ta'lamuun mooy aaya boobu noonu foofu yonent bi alei sa suñu boroom dafa wàcce mooy wax ji lii mooy ñuy départager lii nii mooy départager li nga xam ne mooy masala bi que waxu ñoom imaam Ibn Isaaq kene salaatul xaw fi amoon na avant waloolu yëpp waxoon nañ ko mais mooy lii mushkil la mooy lii dafa indi benn benn lënt lënt lay indi que ne ah tontu ndax gis ngeen fii lii waa jumhur li ñu dafa leer ah, léegi lii la imaam Abu Sa'id al dane loolu laata lii nii mooy xandaq bii nii ak nii bi ñu quatre julli yooyu trois julli yi rawe ndax quatrième bi rawu leen ndax gee la woon heure gee la te ñu ngi ci woon ñu julli ci tisbaar tàkkusaan timis fay leen ci ci waxtu boobu gee mu ne loolu dafa xewoon laata muy wàcc fa in xiftum bu ngeen ragalee farijaalan na ngeen julli di dox ak seeni tànk aw rukbaanan wala ngeen war moo xam seen fas ngeen yor seen char de comme baa ngeen nekk seen avion de chasse ngeen nekk ngeen julli pas ay nañ bàyyi ba kii non non yooyu yooyu dinañ ci ñëw après insha allah mu ne nag fa ida amintum bu ngeen demee nag ba nekk nag ci sécurité nag sécurité bi ñëwaat mu ne nag bu boobaa fadkurullah voilà na ngeen julli na ngeen julli kama allamakum ma lam takunu comme ni nga xamante ne nii moom ngeen doon jullee mooy dee leen julli comme na ngeen doon jullee temps normal kenn du nekk temps normal man damay voyage nekk ci bis allo mais man naa julli wala oustaz man de damaa war a jóge euh, xombol war a dem Dakar mais tàkkusaan bi ci yoon bi la may fekk te bala maa àgg timis jot est-ce naa julli ci oto bi réponse déedéet man da ne kenn du julli ci oto bi loo tax man ngaa wàcc chauffeur bi du ko nangu loolu nga xaar beneen nga nga nga nga xool nooy def mooy nga fexe sa horaire yi ngay voyage yi nga koy seet waaw julli jooto bi loolu man la ne war a taxaw mën a def yëpp léegi nag nga ne ma ah léegi yow nga wax chauffeur bi mu may la waaw léegi nag boo bu dee ne yow loolu dalaa dal fekkoon yow bu dal la nga naan ko may ma bu bañee nag waa léegi bu bañee nag ñu ne la waa bu bañee bañ premièrement dañ naan la bu ëllëgee moom la nga seet heure yi ngay voyage loolu mooy bu njëkk deuxième bu dee bañ na bañ nga xam ne yow fii fii mbir yi boo boo julliwul timis weesu gée timis jot ci yoon bi ci kaw loolu lañ naan la nag loolu lañ naan la léegi dangay ngay julli mais boo julli nooy def damay toog déedéet li nga mën a def comme boo doon julli normal yépp taxaw beeg sëgg beeg sujóot beeg lépp boo ko mënee def ci oto bi da ko fay def boo ko manul yi nga manul rek ngay def waaw loolu moom avion bee yem yow premièrement dañ naan la deel tànn heure yi ngay yi ngay voyage yi yow lan moo tax ngay jënd bi heure yooyu benn nag bu dee yow leer la ne nga yow avion bi moom par exemple nga ne waa man jël naa samay matuwaay sauf que le problème mais suñu avion bi dafa am retard man j'avais tout calculé normalement tàkkusaan wala yooyu waroon na ma fekk laata timis di jot ma àgg mën a julli fa ma jëm mais sauf que problème bi dañu am retard ci aéroport bi léegi nan laay def kon naa bàyyi ba àgg fële julli déedéet kenn du la xaarloo ci biir avion bi ngay julli boo julli tamit c'est pareil yi nga mën a def yépp comme boo julli normal taxaw da koy ba mu des bu dee dañuy jaar zone de turbulence ñu ne na ñépp toog voilà que ne par force ñépp toog 30 minutes lay durer te yow 30 minutes yooyu boo ko xaaree timis jot bu boobaa dañ naan la kon toogal nga julli boo toogee nag yi ngay sëgg yi ngay doon rukkoo yeeg yooyu yépp da koy ay sëgg nga koy def boo waree rukkoo sëgg waaye boo sujoon nga gën a sëgg sëgg bu gën sëgg bu gën a kii bu gën a sori bu gën suufee li nga xam ne mooy bi symboliser rukkoo bi sinon bu dul loolu da ngay taxaw léegi non taxaw mais gars yi dañ may gis après mais saa yi am bi def taxaw ci abi mais dañ naan la mais après awee problème mais gars yi dañ la gis yow doo gis ñu toog fee eh, ñii di ñii di fo ñii di def euh, lu nakasadul noonu yow dalaa est-ce que ñoom xool nañ la hein boo gisee ak couple bu toog fee moom ñépp di ko gis muy def na ko solul noonu ci kanamu ñëpp yow dalaa déranger wala est-ce que moom xalaat na naan gaa yi may gis moom muy moy yàlla faale wu ko yow ngay jaamu yàlla naan sama yoon naan dañ may gis mais nga julli après lan lañ la mënal soit gaa yi ne la bu fi julli bu dee cabine bi gaa yi ñoo ne la bu fi mais dara te loolu sax kenn du la ko wax loolu ay appréhension rek loo yoo am la yoo jàpp ne yooy appréhender naan peut nii lay demee yooyu yaa ko foog yi nga mën a def yépp taxaw toog ruko yépp ngay def yi nga mënul rekk ngay toog voilà léegi nag moo tax mooy aaya bi loolu lay wax wa iza amantum mu ngeen newee nag période d'insécurité de bu tar nga xam ne yéen manu ngeen julli normal li ngeen di def te loolu gisoon nañ ko gisoon nañ ko saxaaba boobu nga xam ne keroog bi ko yonent ma lay saar saam ne demal nga rayal ma diw mais bam demee dafa ñëw jege ko <coughs> tàkkusaan jot mu leer ko ne mu weesu mais bi muy koy bi muy koy jub si lay julli di dox di julli ndax lan mooy farijalan fa in xiftum bu ngeen nee ci période d'insécurité farijalan julli leen di dox aw rukbaanan wala ngeen war léegi nga ne ma waa léegi yow yow lu la andi woon fi man ne mi xadiisu imaam Abu Sa'id Abu Sa'id al-Khudri bi moomu dane lii nii xandax bii lii nii mu ngi xewoon julli yi ñu def nii yëpp laata aaya bii di wàcc nga ne ma mais taxaw aaya bii nii ak salaatul xawfi man ne la bokkuñ bokkuñ sax saar buñ ne salaatul xawfi suuratul nisaa ji ba aaya 102 bii suuratul baqara la aaya 139 te aaya boobu gis nga aaya boobu nu ngi commencé xaafizu ñaari aaya xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta wa qumu lillahi qaaniti fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaana ba aaya bi jeex la gis nga nag aaya bii nii aaya bii nii nii mais déggal li imaam Ibn al-Jawzi wax imaam Ibn al-Jawzi ci Zaadul Masiir fi ilm at-tafsiir imaam eh, eh, eh, lan laa wax sànq imaam Ibn al Ibn al-Jawzi mu ne mu ne qiila inna haadhihi al-aaya nazalat ba'da allatii fii suurati an-nisaa li anna allaha ta'ala wasafa lahum salaata alxawf fi qawlihi wa in kuntum fihim wa in wa in wa ida kunta fihim fa aqamta lahum as-salaa muy saa aay moo kon sànk muy 102 suuratu nisaa mu ne summa nazalat haadhihi al-aaya fa in xiftum ay xawfan ashadda min dhaalik wala xawfan ashaddu wa ashadda min dhaalik fa sallu inda al-musaayafati kayfa qadartum <laughs> mu ne imaam Ibnul Jawzi mu ne nee nañu këni aaya bii nii nekk ci suuratul baqara après salaatul xawfi ah, saar bii wax aaya bii wax ci salaatul xawfi après la wàcc waaw mu ne ci aaya bii nii wa in xiftum fa in xiftum bi nekk suuratul baqara nii daleen di wax ne ah bu ngeen newee ci tiitaange mu ne ndax salaatul xaw foofu décrire na leen bu ñu nee ci insécurité jamonoy tiitaange nan la ñuy jullee mais nag aaya bii nii fa in xiftum bii mooy tar euh, tiitaange gi dafa gën a tar fii ndax salaatul xawf da nga doon gis ne malgré lool doon nañ mën a taxaw gisoon nañ lañ koy defee ak yooyu façon yi loolu moom moom gisoon nañ ko walilah alhamdu wal minna yonent bi alei satu salaam taxaw ci kanam ci ci mooy ci façon yi ñenn ñu def ñaari rangée ci ginnaawam ñenn ñi ñoom ñépp ñu taxawandoo bu ñuy sëggee ñee taxaw di leen xaar di yor seeni arme ngir mën a ngir noon bi du leen mën a song xam nga loolu mooy mooy ne tiitaange la mais quand même melul ni comme xandax bii ak façon bu mel nii nga xam ne loolu sax dafay man da am mooy yow nga nekk fi di ranger yooyu manu nekk tellement acculé dañ nee na acculé bu baax te loolu la Cheikh al-Bouti waxoon que mbir mi ne taxoon keroog xandax julliwuñu mooy nekk affaire bi dafa ratatat yi dafa taroon xare bi dafa taroon ba manuñu sànni wante xeejeeg flèche yi dafa taroon ba amuñu possibilité di julli moo tax imaam Ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi ci Zaadul Masiir mu ne fii nag aaya bii nii dafa wuteeg salaatul xawfi moom day wax summa nazalat haadihil aaya wax leen nag ne lii xawfan ashadda min daalik décrire leen bu leen da ngeen a nekk nag ci période d'insécurité bu gën a bi ma leen décrire lool ci salaatul xawfi mu ne fa sallu julli leen inda al musaayafati bu ngeen di corantey jaasi ak noon yi mooy loolu tey ngeen taxaw jàmmaarloo noon yi ne fee ngeen ne fii ngeen di dóorantey bal pan pan julli jot léegi waxtu mi weesu mais da julli di dóori bal waaw nan laa jullee fa in xiftum fa rijaanan aw rukbaana boo ngeen nekkee ci loolu amul moo tax é moo tax nag sérieux problème xew na sérieux problème xew na eh, mooy imaginer te loolu masala woowu dinañ ci ñëw te nag o oh, dëgg-dëgg moo tax wax waa waa jamaahirul ulama ci masala boobu ñoo ñu war a gis bokk na ci ñu war a gis Euh, mais dinañ ñëw buñ ci àggee mais mu dëgër lool ndax euh, mooy xool foo xam ne yow sa bakkan moo nekk en ñii yor ay pistolet laser ay mete laser ay kalaas yu baax ay ak xaw ma nan lañ koy tudde ay FAMAS léegi laa yow nga yor ngeen tiimante ku nekk di dóor julli kii ñu ne la jullil nan laa jullee bu ngeen tiitee farija lan dangay dox di di di wengalu di làqatu ci ginnaaw euh, bokaal yeeg garab yeeg yooyu ngir fente ci noonu di julli allahu akbar li nga man ngay def pas di sujoot sujoot boo sujootee waa toj sa bopp de déedéet fa in bu ngeen tiitee tiitaange gu rëy noonu fa rijaalan julli leen di dox aw rukbaana waaw julli leen di dox walla ngeen war uh-huh. ah, kon lool na kon fa yaa xiftum bu ngeen tiitee tiitaange gu rëy loolu na def loolu nga xam ne moom lañ leen wax kon lool la mooy noonu ngay def aw rukbaanan wala nga wax aw rukbaanan bu dee tey mooy nga yor sa char di bombarder mu leer na opération bi yow boo demee mission bi avion bi fii mun a décoller nga ngir nga sànni ji ay bomb fële ndax léeg-léeg dëkk ba dëkk lay doon nga traverse ay kii aérien yu bari ngir dem opération ñëwaat mu leer na boo demee ba ñëwaat julli weesu ci biir avion bi ngay jullee damay bàyyi kii bi volant bi di kii taw dangay déedéet allahu akbar ndax nga ne ma mais du concentré wu ñu ne la concentration du farata ji julli bu doon faratale ci julli sama façon gi yépp seeni julli du baax allahul musta'an concentration bu doon farata ju julli man de sama julli du baax te yaakaaruma ne man wéet naa ci voilà mooy du farata ci julli xam nga ne moos tiim say noon ngeen di dóorantey bal kooku concentré wul maa ja'ala Allahu li rajulayni fi li euh, maa ja'ala Allahu buur yàlla defalul benn góor ñaari xol ci benn fii jaww fi ci dënnam ci biiram mu defal ko fi ñaari xol déedéet waaw kon loolu la moo tax kon imaam euh, Sa'id euh, Abu Sa'id al-Khudri kon imaam al euh, imaam Ibn al-Jawzi mu ne loolu kon nee nañu kon loolu daal di lii lii day wane ne fayin xiftu mooy day ñëw di compléter salaatul fi ndax lële tiitaange la goo xam ne malgré tout doon ngeen mën na sax di sàppewee julli alors que bii xëccëxoo gi dafa demee noo xam ne manu ngeen a sax nekk fi di sàppee ko julli naan leen di am imaam ku nekk na nga jullee na nga man waaw waaw fa sallu inda al musaayafati kayfa qadartu julli leen bu ngeen di corante jaas yi di sànnante xeej yi di dóorante bal yi kayfa qadartum di largante bomb yi ni ngeen ko mane Allahu ah! julli foor na de subhaanallah moo tax moo tax asalaatu daal li bi alayhi salaatu salaam la imaadu diin dëgg-dëgg mooy keno gi téye diine fa man aqaamaha ku ko taxawal faqad aqaama diin kooku diine ji la taxawal waaye ku ko neenal sànk ko faalewoo ko toppatoo ko toppatoowu ko moom daal ay neeram ay ay humeuram rekk lay topp bu ko neexee julli bu ko naqaree mu baax aa kooku de fii problème kooku fii problème mu ngi ci problème boo xamante ne bu garaaw a garaaw kooku moom fii mu ngi ci peggu safara la taxaw wal iyaadu billaah bu ko buur yàlla dimbaliwul dina fa dugg laa maxaala kon mooy gis nga ni mu amee importance ah léegi kon suñu masala bi loolu la kon li taxoon mooy ne xare bi ni mu demee woon tar taraay bi ak cong bu mag gu tar gi looloo taxoon yeneen ma le sar sa daal di yéexe affaire bi mais du ne da koo fàtte te tamit man suuxaluñu ko loolu te loolu moo tax saxaaba yi radiyallahu anhu daal di koy def après daal di koy def après